albayhaqi bi nekk ci tam jaar ci imaam ibn isaaq mu ne xaddatanaa muhammadu bnu muhammadu mawla zayd bnu saabit mu ne nettali nañu muhammad di doomi abi muhammad mawla zayd bnu saabit qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu saciid bnu jubayr aw ikrima an ibni abbaasir radiyallahu anil jamii mu jële ci seydna abdullah ibn abbaas moom saciid bnu jubayr wala ikrima ah léegi nag mu ne muy mooy kon mawlaana ibn Abbaas li ne mooy nettali fa qaala abu raafi' al-quradi hiina ijtama'a indahu an-nasaara wal ahbaar fa da'ahum rasuulullah bi nga xam ne nag ci la ci lañ wax loolu di di ba alquran wax li nee na abu raafi' al-quradi ne koo xam ne ci waa banu qurayza la bokkoon juif boo xam ne euh, keroog dane yonent bi salaam ba fa yi najraan yéeg fóore juif yi dajee ci yonent bi alayhi salaatu salaam ñu wax lii mu ne fekk yonent bi salaam après yonent bi alayhi salaatu salaam da leen a leen maa ngi leen di woo ci sama diine ji fa da'ahum rasulullahi sallallahu alayhi ila al abu rafi al quradi ne yonent salaam radiyallahu anhu aturidu minna ya muhammad an na'buda kama ta'budu an-nasara isa ibn maryam moom comme que juif la <laughs> ci kàngamu juif yi la bokkoon Abu Rafi al-Quradi mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam yow yaa ngi ñuy woo ci sa diine ji yow est ce que da bëgg ñu dugg ci sa diine ji di la jaamu comme ni chrétiens yi di jaamoo Isa ibn naa Seydina Isa ibn Maryam mooy waxul seen bopp de moom au mu ne Uzayr comme ñun est ce que da ngaa bëgg ñu lay jaamu comme noonu mais pour duggaale ci chrétiens yi pour wan leen ko moo ñii ñoom xoolal chrétiens yi ñun yàgg nañ leen wax juif yi ne ñoom seen diine baaxul. parce que Seydina Isa parce que juif yi reconnaître ñu ne yonent la aleyhum salaatu wassalaam looloo taxoon ñu bëggoon ko rek léegi ñu naan <laughs> mu naan mais est-ce que da bëgg ñu lay jaamu hein aturiidu ndax da bëgg min naa ci ñun ñun yahuud yi yaa Muhammad yow Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam an na'budaka ñu lay jaamu yow kama ta'budu nasara Isa ibn Maryam comme ni chrétiens yi di jaamu Seydina Isa ibn Maryam loolu nga bëgg aleyhum salaatu fa qaala rajulun min ahli najraan nasraani yuqaalu lahu rayi arrabi arrabiisu hmm? <laughs> bi abu raafi waxee loolu <laughs> mu am benn waay ci chrétien najraan yi nag daldi daldi wax moom <laughs> comme que juif bi wax na léegi mu ne ku ñu naan arrabiisu mu ne wa dhalika turidu ya muhammad wa ilayhi tad'u mu ne ko yow mu ne yow seydna muhammad kon waaw damay ànd ak li juif bi wax rek abu rafi wax yow lool nga bëgg tal ci lool ngay woo mooy ñu jaamu la comme ñun ni ñuy jaamu seydna isa ibn maryam alayhi salaatu salaam aw kama qaal wala comme ni mu ko wax fa qaala rasulullah nee na yonent mi ma salaatu salaam ne ma'aadallah an a'buda ghayra allahi aw amura bi ibadati ghayrihi ma bi dhalika ba'athani wala amarani fa anzala allahu fi dhalika min qawlihima mu ne léegi yonent mi alei saatu salaam ne leen maadallah ne leen maa ngi muslu ci yàlla an abuda ghayra allah may jaamu leneen lu dul yàlla maa ngi muslu ci yàlla di jaamu leneen lu dul yàlla aw amura bi ibadati ghayrihi wala may digle maa ngi muslu ci yàlla di digle bi ibaadati xayri te di jaamu leneen lu wuuteeg moom keneen ku dul yàlla yàlla na ma yàlla musal ci lool may jaamu keneen tey woote ñuy jaamu keneen ku dul moom wa ma bi daalika ba'athani wala amarani tadu ci lii lii ngeen wax mooy ñu may jaamu du ci loolu lañ ma yebal te tamit du loolu lañ ma digal nee na fa anzala allah azza wa jalla fi daalika min qawlihima su suñu boroom nag subhaanahu wa taala wàcce ci alquran ci seen wax yii ñu wax mu wàcce ci ay aaya ba léegi ci suuratu ali imran mu ne suñu boroom wàcce aaya yi mu ne maa kaana li basharin ba'da a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim maa kaana li basharin an yutiyahu allahu alkitaaba walxukma wannubuwata summa yaquula linnaasi kuunu ibaadan lii min duuni illah walakin kuunu rabbaaniyiina bimaa kuntum tuallimuuna alkitaaba wa bimaa kuntum tadrusuun ah wala ya'murakum an tattakhidhu al-malaa'ikata wan-nabiyyiina arbaaban arbaaban bil-kufri ba'da idh antum muslimuun tegaat ci aaya ja mu ne suñu boroom wàcce lii bi Abu Raafi' ak Rabiis mi waxee kenn ki ci yahudi kenn ki ci fi naan ko yow dangaa bëgg ñu jàppe la yow dangaa bëgg yow yonent bi yow seydina muhammad alayhi salaam ñu jaamu la comme niñ doon jaamoo seydina isa ibn maryam alayhim asalaatu wasalaam mu ne leen maadallah maa ngi muslu ci yàlla ci lool suñu boroom ne wàcc nee na suñu boroom wàcc lii ca booba maa kaana li basharin an yutiyahu llahu alkitaaba wal hukma mu ne maakaana mais dafa possible sax lii mooy li nga xam ne manu la ne te warul li basharin ñeel benn mbindeef waaw ñii xanaa dañoo xamul ñii xamuñu buur yàlla ah. mais buur yàlla dina yónni nit mu dem naan kaay leen ma bokkaale la kaay leen ngeen bokkaale ba ak yàlla mais maakaana loolu dafa manu la nekk c'est impossible maakaana taw dafa warul te loolu mooy li jaaduwul li basharin ñeel benn mbindeef an yutiyahu llaahu lkitaabu buur yàlla jox ko téere ngir mu leeral ko jaam yi waaw wàcce ci moom téere wal xukma may ko dégg-dégg ci jox ko ay atte yoo xam ne moom lay atte woo ci sharia ba nga xam ne moom la ko boroom bi jox wan nubuwata jox ko prophétie summa ginnaaw lii lépp yaquulu mu naan nit ñi mu yaquula muy wax nit ñi naan moom nit koo kële yonent boo bële lin naa si naan nit ñi kuunu ibaadan lii nekk leen ay jaam ngir man loolu dafa mën a ne ba ñuy wax lii ñu xanaa xamuñ li ñu wax ah min dunillah wëllif buur yàlla bàyyi leen fi buur yàlla nekk yone eh, ah, ah, ji ma jaam mooy non seulement dàqal nañ ñun yonent mi alayhi salaam du loolu la leen woowe comme lim leen waxe ma'aadallah mais it wanaanen leen ci ne leen li ngeen di wax ne dangeen di jaamu Seydina Isa ibn Maryam ak ay Usayr loolu ñoom ñooñu dañ nañ ci loolu te masuñoo woote ci loolu te c'est impossible ñu woote ci loolu waaw ba pare mu ne leen nag walakin li nga xam ne mooy fi am ba des te lii nii mooy li nga xam ne lii moom la yonent bu nekk di wax yonent bu yàlla may lii te ci seen ron ñi leen donn di boroom xam-xamit amoo droit woo nit ñi ba ñëw ba dajale nit ñi nga nëbb leen yonent bi aleyhi salaatu nëbb leen yàlla wat feeñal sa bopp loolu amoo droit bi waaw loolu nag ku manula yar koo xam ne àggul manula tarbiya moo koy def waaw nekk voile yow yow nga waroon a ñëw dindi voile yi far nga ñëw nekk voile yow da ngaa waroon taalibe yi danga waroon di dindi xujub bi intermédiaire yi tax duñu duñu àgg ci seen boroom yi tax duñu àgg ci mbaax muy ëgg riir mooy bi ci gën a garaaw ñàkk xam nga fexe ñu xam waaw xamal leen sunna xamal leen borom bi ñu xam tawxid yooyu bu saxee seen xol yooyu nga waroon koo dindi yow nga ñëw ba mu set leer naññ ba sirk manu la bokk seen seen dugg seen xol gëm loo leen ne nag xam nañ leen mooy kalimatu laa ilaha illa yow loolu nga fi waroon nan la ñuy doxale ihsaan googu di ko gën a kalimatu laa ilaha illa allah yow defoo lool nga dem ne leen laa ilaha illa allah nga ne laa illa illa ana lool nga leen wax bi parce que mooy amul mooy dangaa ñëw fexe ba ñëw ba gëm la nga jël yàlla teg nee jël yonent ma la saa saam teg nee feeñal sa bopp mooy gaa yi nag jàpp ne lépp léegi yow la ba mooy tax boo gisee gaa foo gisee ay nit yoo xam ne seen waxu sëriñ moo gën foor waxu yonent ma la saa saam ci ñoom ak alxuraan mooy loolu la waaw léeg-léeg nag du ci sëriñ bi sëriñ bi dina leeral mais mais après gaa yi ñooy ñëw ci ginnaaw ginnaawam yàq lépp comme ni mu xewoon mais suuratu Maryam lan la doon wax fa xalafa min ba'dihim xalfun adaa'u salaata wattaba'u shahawaati fa sawfa yalqawna ghayya est-ce que yonent yooyu yonent suñu boroom tuddoon ci seen cell mbaax ñu ne ci lool teg fi l'islam gu leer nañ di woote jëme ci l'islam bañ fi jógee lu xew ah mais gars yi dañoo bàyyi lañ newoon fa xalafa min min ba'dihim xalfun ñi wutu ay wutaakoom yu yées la est-ce que léegi dañ naan comme que wutaakoon yee yées nañu kon yonent yàlla wal iyaazu billah ñu ko wax waaw ñoom ñi nga xam ne an'ama allahu alayhim min annabiyina min wa min man hamalna ma'a nuuhin wa min dhurriyyati ibrahima wa israila wa min man hadayna wa tabayna ñooñu le ñu def fi lu leer naññ leeral bi ak li buur yàlla bëgg li mu nam ci jaam yi mu bañ fi jógee fa xalafa mu wutulee min ba'dihim seen ginnaaw te yonenti ponkalu yonent yi lañ fa tudd de waaw ñoom seydinaa Nuux seydinaa Ibrahim ñoom seydinaa Muusa seydinaa euh, Ismaayil Isxaaq Yaaqub ñooñu la woona fa xalafa min ba'dihim xalfun waaw ay wutaakoon yu ñaaw adaa'u salaa ba ñëwee liñ dara julli leen dóor mu daanu moom lañ njëkk a sànk doyadil ko heure bu leen neex lañ koy defe bu ñu bu ñu sawarul sax du ñu ko def waaw bu ñuy conférence waxtu wi jàll ñu ne garaawul ci yàlla lañ ne waaw adaa'u salaa ñooñu ñoo sànku waaw ñooñu ñoo sànku yemul ak ñi nga xam ne nag mooy waxtu wi dafa gudd loolu it lu jara xam la am na ñoo xam ne ñoom dañoo ràññeewul parce que waxtu wi day nekk waxtu mu wasaan bu gudd yow ñu nekk ci heure bi ñu nodd rek application bi wala alaan bi wala kii bi nodd rek ñu nekk waa ji taxaw naan jóg leen julli jóg leen julli yow it xamoo yow xamoo mooy ki jàpp ne tisbaar euh, quatorze heures écart la ca Dakar bu bu bu bu même bu quatorze heures mais jotee nga dégg ko mu naan julli weesu na yow kooku mooy kooku mooy gaa yooyu mooy ñoom xam kan moo la ne quatorze heures et mooy julli bi boo moywul julli bi lu bari sax ca une heure quarante-cinq la jotoon te balaa weesu li mu yàggee waxtu moo saal dafa gudd kon nag nit ki bu ciy wax ci jamono yooyu mënoo ñëw ne application bi nodd na kon nañ jóg léegi julli moom bu nee nañu xaar continuer loolu moom mu ngi ci sunna te Mawlana Ibn Abbas noonu la defoon ba ko waaja daan topp ko muy wax lu am solo waa ji daan ko rek ay assalaa assalaa mu xaw a kii continuer waa mu ne ko laa abaalaka wala laa ummalaka atu'allimuni as-salaa atu'allimuni yow yaa may jàngal diine yàlla na boo am ndey rek wala bàyyi wala lu mel noonu waaw yaa may jàngal diine yonent bi aleyhi salaatu salaam dajale na diggante tisbaar ak tàkkusaan mirina bilaa xawfin boo xam ne wala matar amuloon taw defuloon lépp mu boole nga nga ñëw naan ma yaa may xamal li naan ma waxtu yu jot na danga ma ko gën a xam voilà mooy loolu it teggin la yoo xam ne taalibe bi il xam waaw mais ñi nga xam ne nag loolu bokkul ak nag gaa yi nga xam ne par exemple tàkkusaan <coughs> gaa yi conférence bi ñuy conférence après tisbaar lañu commencé di conférence tàkkusaan dugg ba jant bi waaju dugg loolu moom amul demee moom loolu moom amul ay après non parce que bu boobaa yow bu duggee nag jeex na tàkkusaan weesu gaa yi da ngay gis gaa yi continuer ñuy wax ñu naan ci liggéey bi lañ ne ci liggéey sëriñ diw ne wala bokk ci jaamu yàlla lañ ne lii jaamu yàlla la kooku xamul lim lay wax waxul dëgg loolu du jaamu yàlla mooy yàlla la parce que lépp loo xam ne lu la teree def li nekk farata ci yow dootul lu baax ci yow jamono jangoo joojule mooy gis nga xanaa xamoo naafila lu mu baax baax baax bu farata taxawee te boo ko deful léegi mu rëcc mooy yow amatoo droit nekk ci naafila boobu dafa xaraam nga nekk ci naafile gi dafa xaraam li ci farata yi ngay nekk par force léegi parce que day dem lu wird am solo am am solo bu dee waxtu wi day weesu complètement te yow boo fi naree pare sa wird bi julli gi mooy weesu bu boobaa day xaraam nga continuer day xaraam nga continuer parce que lii ngay def lii moo ko gën nekk lu mu nekk farata ci yow jullee nekk farata ci ñépp te moo ko gën a doon day xaram nga continuer ak lu mu baax baax loolu mooy waxtu wax comme li ñu wax sànq tàkkusaan bi leer na ne deux minutes ci des te yow sa wér bi boo ko continuer sa sikkar bi wala sa jàng alxuraan bi ngay def boo ko continuer naan xaaral ba page bi jeex te yow page bi ni nga koy jànge deux minutes yi jeex timis dugg te jullee koo tàkkusaan day xaraam nga continuer te pourtant alxuraan ngay jàng day xaraam nga continuer day xaraam xaram laa wax de bu boobaa yow jàng alxuraan bi dafa xaraam ci yow ngay continuer loolu moom nit dafa war a yeewu xam ne lii la waaw léegi lan nga may xalaatal koo xam ne moom la muy wax ci politique bi lay wax ak ay les voilà di wax waxu caaxaan yoo xam ne nen conférence su diine la ne fi waaye Max Weber l'avait bien dit yëfi caaxaan yooyu mu nekk ci naan ci conférence bi ñu ne waaw. inting euh, ton waxoon na yooyu yëfi caaxaan yooyu mooy lan après ñu ne looloo tax waruñoo julli dañoo nekk ci caa ci ci ci ci jaamu yàlla kooku waxul dëgg ah mooy kon gaa yi ba ñëwee adaa'u salaa dañoo neenal julli nga gis ñu koy fowe ñun wolof yi moom ñoo ci gën a aay waxoon naa la ci koor gi di neenal julli nga gis bala ñoo mën a reetaan loo nit ñi neenañ ci seen théâtre rek dañuy wane koy julli muy fontu ci julli ji mais kooku li muy def bu grawee yéen ñi koy seetaan kenn ginu leen graw graawle yéen it ko may audience te kenn nga gis ab wolof sénégalais yu génn di kaas parce que li ñuy teg ci télé bi ci wàllu di fowe diine gi di fowe julli ak woor nañu manifester parce que loolu lañuy ñuy naqarlu ca buntu RTS loolu masuma koo dégg masuma koo dégg neew ma masula am mais comme que man suivre tuma waaw man suivre ay télé yoo yokk yooyu suivre leen parce que amaluñ ma njariñ dañ may yokk problème waaw pour gàttal pour bañ a dugg ci détail dañ may yokk problème kese mais amaluñ ma benn njariñ waaw parce que loo xam ne wax ci deru nit ak yooyu la ak yoo xamante ne même bu dee diine la ñuy wax la ñuy wax boo ko seetaate ci biir problème da ciy am ni yëboo nga baleen man moo tax je prends mes moo tax ma ne man de masuma koo gis te masuma koo dégg ne koor gi ni ñuy fontee julli ak koor gi ni ñu koy fontee ci sketch yi ñuy teg ci télé yépp RTS ak RDV wak yeneen RDV sax wóoruma walla iyaazu billaah loolu wóoruma mais daal ak yeneen yi koy teg yépp hmm? ak rajo yoo xam ne dañ naan ay sëriñu ko moom sax ñuy teg caaxaan yu toll noonu masumaa gis wolof yi di kaas def marche wala yu mel noonu ne la ñuy xeex loolu waaw d'ailleurs sax ak ñoo yàkkamti mu ñëw ñu koy seetaana ko seetaanaat kon gaa yi bu dee adaa'u salah yéen ñi leen di seetaan di leen may public yéen a ci yéen yem waaw comme sànq ad dallu ala al xayri ka fa'ili waaye kon at dallu ala al sharri ka fa'ili ci tegtal ci lu yées ak kay jàppale ñu ne cee la yées yéen a yem waaw wa taawanu ala al birri wa taqwa wala taawanu ala al ismi wal udwan la alquran waxoon dimbalante leen jàppalante leen ci mbaax ak ragal yàlla waaye bu leen jàppalante ci li nga xamante ne mooy bakkaar ak noonoo képp ku jàppale ñooñu ci may audience ak jël ko di ko nettali ay nit ba ñu commencé bëgg di seetaan loolu ba tax ñu koy seetaan yow yaa tax yaa jël lu bon dugal ko seen biir loolu lépp nit ñi duñ ci xalaat waaw partager fichier yu mel noonu wala audio yu mel noonu wala wala vidéo yu mel noonu waaw ñuy fooy diine ji nga koy partager nga bokk ci vecteur ci canaux yi nga xam ne yow ñooy partager lu tax ñuy neenal corps moo tax yaay partage lu tax ñuy neenal julli yaay partage lu tax ñuy neenal aj ak sha'airul islam yow kenn ëpp la bàkkaar moo tax gaa yi mu ne gaa yi ñëw ginnaaw yonent yi ak li ñu sell ak li ñu fi leeral xalfun ay wutaakoon yu yées adaa salaata la ëpp doole ci diine lañ màpp ndax as-salaatu imaadu diin diine julli mooy kenob julli mooy kenob diine ji moo ko yor boo ko waddalee faman aqaamaha ko taxawal ne ci faqat aqaama diin nga diine ku ko màbb nag faqat hadama diin màbb nga diine gaa yi moo tax boo seetloo kàccooru yéeféer buñ bëggee lislaam yàqu dañuy fexe ñu neenal xamatuñ sax waxtu waxtu xamatuñu ko jullit ñoo xam ne dañuy julli te leeru leen ne sax ñu ngi julli ci waxtu comme problème bi am fii ci Europe ak Occident ci julli yi nga xam ne mooy julli heure timis yi non heure ak heure fajar waaw ñépp di julli saa ñu nekk sax di préoccupé ci est-ce li ñuy waxtu yi baax na baaxul waaw adaa'u salaa wattaba'u shahawaati ñu topp seen bànneex ndax ku neenal diine rek ku neenal julli la ngay topp sa bànneex la waaw toppkatu bànneex buñ la nee seetal kenn seetal ku dul julli nga xëcc ko indi mooy lu mu def bànneexam lay topp moom nag wa zayyana lahum shaytaanu bu boobaa shaytaane moo leen di rafetalal ne leen lii nii moo gën julli ji ngeen doon def jañee di def mais loolu topp sa bakkan na tudd ittiba'ul hawa te kat ka koy def léeg-léeg mu ne la moom xeex bakkan ak àddinaak euh, euh, euh, shaytaaneek Euh, euh, euh, ñooñu moo ko tax a jóg ñeent ñu bon ñoo ñële te pourtant moom moom xadit tabaa xadit taxada ilaahahu hawa moom bànnee xam la def la lonku def ko boroomam takk baatam jox ko ba mu bàyyee julli di def leneen seytaane di ko rafetal lool naan ko fii la mbir yi ne yéen ëpp doole ñeneen ñi alors que kullu hada qawlu zuurin wa buhtaanun wa kadib dara du ci dëgg kon waa doxal wa ñu topp ash-shahawaat fa sawfa yalqawna ghayyan ñooñu xel séef na ñoo dajeeg ray waaw xur wa ca biir safara nañu fa dugg kon nag affaire bi mooy nii ab yonent manu la wax loolu manu wax loolu buur yàlla yónni ko jox ko lim ko jox nubuwa lépp. téere ak yeeral xam-xam dañ ko jox mu ñëw naan nit ñi kunu ibadan li nekk leen ay jaam ngir man moo tax benn wàllu yu manu ko wax benn boroom xam-xam it manu koo wax léegi nag gis ña ko doon topp wala ñay askanoo ci moom di def lu contraire ak li alquran ak sunna wax loolu bu mu tax nga ne wàllu yu bi ndax wax naa léegi xadi aay yi muy won ay yonent la woon ñoo fi jaar bañ demee ña wutul ñeneen wutu ñu bari changer lépp nekk ci caaxaan chrétien est-ce que léegi dañ naan kon Seydina Isa la problème bi ci moom la mukk ci ñoom ñooñu la ci chrétiens yi waaw bu boobaa tariqa bu ñu fi gis wala yu mel noonu dérive yu bari am ci gaa yi bàyyi sunna mel ni ñoom ay anti sunna lañ foo waxi sunna gaa yi dafa mel ni seen poil yi jóg waaw ñoom boo nee sunna dañuy mel waaw bo ñoom sunna xadiis lañuy bañ a dégg wala iyaazu billaah boo nee lii sunna la ñu mel waaw di la wax ay seen waxu sëriñ ak li ñuy nettali te dara du ci dëgg dañ naan góor gu baax waxoon na wala jële nañ ci kii mu wax te ñooñu kenn wóoru ci te même bu ñu wóoroon sax mu contraire li sa ak charia lu ñuy def ak hadith lu ñuy def dañuy jël waxu kenn du ko jël te loolu sax manu ne parce que wala yóbbu yàlla manula wax lu contraire wala di def ak lu contraire ak yonent bi alayhi salaam tëral kon loolu manu la ne dañuy xam ne waxoo ñoo xam ne ay anti xadiis lañu boo waxee waxu yonent bi aleyhi salaatu salaam ñu mer waaw di traité xadiis yi ci ñu gën a ñaawe ñooñu nga foog ne am nañ cër ci yonent bi aleyhi salaatu salaam bay wootewu naan ñooy taalibi boroom diw kooku day caaxaan kooku dangay xam ne waa ji sëriñ ba yoonam new ci ñoom ñii ñoo dëng <laughs> léegi nag kenn nag du fontoo parce que naan waa ji kon dangaa bëgg a wax boo waxee lii dangaa bëgg a wax kon tariqab diw bi baaxul dañ naan law wax leen lu leen neex en tout cas man li may wax xam naa ko yéen nag wolof xam naa seeni technique boo ngeen bañee nit wax dëgg noonu ngeen di def mais wax leen lu leen neex xam ngeen ne bu baax waxuma tariixam diw ne ne baaxul wax leen lu leen neex waaye daal naa ne ñii nii di woote woo lii nekk di woote lu wuteeg li sariya teg waxuñu dëgg te newuñ ci dëgg kenn mënuñu koo teree wax léegi nag soyee la baax waaw léegi après nag <laughs> wax leen lu leen neex parce que de toute façon gars yi dénigrer ak wax lu dëgg ci nit koo xam ne xam nañ ne waxu leen lu leen neex loolu fi lañ ko fekk gars yi ci lañuy ne waaw kon nag loolu manu la ne waaye walaa walaakin li am ba des yonent boobu lu muy wax xuunu rabbaani yii na nekk leen ñoo xam ne kojug borom bi ngeen di doon waaw mooy seen lépp na ngeen ko astanale borom bi ñoo xam ne ay ñoo xamante ni dañuy wommatu ci ndigalu borom bi subhaanahu wa ak ay nam na mam kunu luy la leen yeneen cooy di wax mais manuñ leen a wax leneen nekk leen ñoo xam ne ay boroomu xam-xam yu leer lañ ñoo xam ne dañuy jëfe seen xam-xam te borom bi tax voilà allahu akbar lépp na ngeen ko cosaanale seen borom delloo lépp ci borom bi na xam-xam bi leer muy xam-xam boo xam ne ci yàlla lay tukkee jëf ji jëm ci yàlla jóge ci moom waaw ku ngeen di yar di ko ci tegit ngeen teg ko ci loolu waaw ci lan bi maa kuntum walakin kunu nekk leen bi maa kuntum ci li ngeen xamante ne tuallimuuna alkitaaba moom ngeen doon jàng ci téere bi waaw mooy la ngeen jàng ci téere yi ñu leen joxoon muy téere yu leer te falsifié yowu ngeen ko waaw walla wa bima kuntum tadrusun ak li ngeen di jàng li ngeen di jàngale ak li ngeen di jàng li ngeen mooy jub boroom xam-xam li ngay jàngale ak li ngay jàng da ko wër di jëfe di ci yar képp koo xam ne sab taalibe la wala yow la topp wala yow lay ñëw di wut xam-xam mooy loolu dafa war a nekk mu nekk loo xam ne noon ngay mel waaw mu ne wala ya'murukum te xam ngeen ne yonent du leen woo benn nit du leen woo koo xam ne yàlla da koo may xam-xam ak loolu lépp jox ko nubuwa ak yooyu ak seeni taalibe ñi leen topp ñuy dig wala ya'murukum waaye ñu leen digal waay ñooñu duñu leen digal an tattaxidu ngeen di jàppal malaayikata malaaka yi wan nabiyyiin ak yonent yi arba ban naan leen jàppale leen ay yàlla ayamurukum bil kufri ba'da in antum muslimun mais ana naka lañ leen di digalee kéefër ginnaaw bi ngeen tuubee ginnaaw bi ngeen wommatoo yéen népp nekk jullit nan lañu mën a ñëwaate seen ginnaaw naan leen kuunu kaffaar euh, kuffaar nekk leen ay yéefër loolu manu la ne loolu manu la ne loolu nag gis nga yii dafa leer gis nga alxuraan ni ñu ko leerale moo tax ku lu fi ñër taxaw wax la waliyu boo xam ne ñépp xamuk wilaayaam ne la moo ñu wax ñu lu contraire ak lu yonent bi aleyhi salaatu salaam jàngale man ngaa taxaw waat ci alxuraan ne waxu waa ji waxul dëgg léegi nag bu fi nekk doomam la mais après même bu dee doomam la loo bëgg yow parce que doomam la ñuy préserver doo ne doomam la bay wax ne waa ji wax na dëgg te bu waxee dëgg mooy kon baayam mii wala yu bi mooy am problème bu boobaa te moom xam nañ ne mel loon noonu lu baax lañ ko xamee mu bind bàyyi fi mu leer naññi ñépp kenn ñemewu la wax lu mel noonu lu mel noonu lu dul doomam nee na parce que moom doomam la muy may boppam di wax ci moom lu dul dëgg wala sëtam la di wax loo xam ne naan moo ne woon gaay bu leen julli wala bu leen wor wala yéen bu leen def lii wala naan leen sàngara garaawul bu ngeen ko naanee bu ngeen koy naan mu soppee la ku beer ba nga naan waxul dëgg mooy kooku man ngaa taxaw léegi waat bul nekk càllale sax jarul càllala loolu càllala buñ la joxe du dëgg dëgg de toute façon loolu amul man ko ma wax tey ne ma Seydil Xaaji Malik radiyallahu anhu moo ne gaa yi tàkkusaan ak timis wala yu mel noonu bu ngeen newee ci conférence wala loolu xaar ba pare wala bu ngeen di liggéey yi nekk leen ci seen liggéey yi ba bu ngeen wàccee ngeen daal di boole julli yi dama naan la waxoo dëgg waa yow moom moom waxoolu am non loolu moom amul léegi nag bu ma fi jéem naan ma diwa ko wax ak yooyu yëpp dangay ngay sonal sa bopp diw moom nu diw diwee ne moo ko dégg waxul dëgg dama naan la sa waay laa <laughs> tatam nafsaka quoi bul sonal sa bopp waaw waaw bul teg ci yow sa bopp masaqa noppalal sa bopp te xam ne vraiment yow sa muru a wadd na mooy sa mbañum rus wadd na te yow sa respectabilité wadd na te de façon yow matatoo seede parce que quand ku toll ni ku toll noonu nga waxal ko lu toll nii ñuy wax nga naan ay diw ma wax bu la ko wax diwee bu la ko diw waxee nag même bu la ko waxee yow yaa waroon a xam ne wax waaj waxul dëgg waxul dëgg kay ak nu mu mën a bokk ak moom da ngay xam ne waaj waxul dëgg parce que liy wane ne waxul dëgg dafa leer mais demal ci minam mais Seydil Hadji Malick nan lay waxe loolu dañ naan la waxul dëgg mu jeex ay yeneen hypothèse sax kenn du fi indi benn hypothèse mooy waaj day naan mais c'est gars yi nag après dinañ la tiitloo i yow mais simple la da ko naan mais léegi attends léegi kon yow ñu ne yow waa ji nga wax ak nu mu man ni bokk ci moom moo wax dëgg bu waxee dëgg mooy yow kon dangaa bëgg a wax kon moom ci boppam kon lim def jaaduwul te baaxul te xamoon na ko loolu lan moo gën a garaaw <laughs> nga ne waa ji waxul dëgg te leer na ne waxul dëgg loolu kese la te loolu mooy réalité bi mooy li am loolu moom amul ay nab ay nab nabal ak géegi nag gaa lay tëkkoo ko menacer mais dara yow yaa wax dëgg ah yaa wax dëgg yow mi ne waxoo dëgg waxul lu am yow yaa wax dëgg ayamuruhum mais ak naka leen ayamurukum bil kufri naka lañ leen di woowee naan leen nekk leen ay yéefér ba'da antum a ginnaaw bi ngeen nekkee ay jullit ñu wommat waaw mu ne loolu mu ne summa ginnaaw gi zakara ma axida alayhim wa ala abaihim min al mithaaqi ba léegi riwaaye imaam bi kon juif yi nasaraan yi najaraan yi ñëw nañ ci yonent bi aleyhi salaam ñëw juif ñuy wax <laughs> na ginnaaw yonent bi aleyhi salaam tudd pacte ba mu jëloon ci ñoom ak seen bàyya ak ci dëggal gi ñu waroon a dëggal yonent bi aleyhi salaam bu leen dikkalee ak yonent yi leen jiitu woon waaw ak tamit saxal bu ñu saxal ne woon dëgg la ñun bu ñu ko fekkee dinañ ko dëggal mooy aaya bi ci tegu wa id axada allahu mithaqa annabiyina lama ataytukum lama ataytukum min kitaabin wa xikmatin thumma jaakum rasulun musaddiqun lima maakum latu'minunna bihi wa latansurunnahu qaala aqrartum wa axadtum ala dalikum isri qaalu aqrarna qaala fashhaduu wa ana maakum min ash-shaahidiin faman tawallaa ba'da dalika fa ulaa'ika humul faasiquun ha ñu ne suñu boroom daldi wàcce loolu teg ci fàttali leen ne leen yéen yahuud yi toog ak yéen nasaraan waa najraan yi toog yéen dangeen a fàtte wa id axada allahu mithaqa nabiyyin leen ba buur yàlla daal di jële patt ci yonent yi aleyhim asalatu yi ngeen ne mi ñoom ñi ngeen ne moom ngeen gëm seydna muusa ak seydna isa aleyhim asalatu wasalaam ah fàttalekul ba bu seen boroom jëlee ñoom patt ne bu ma leen joxee téere jox leen xam-xam ginnaaw loolu mooy sharia bi ma leen di jox ak téere ba ma leen di jox ak yooyu yépp hein bés bu même bu ma leen joxee lool après am ab yonent bu ñëw muy sayyidina Muhammad sallallahu summa jaakum rasulun musaddiqun lima ma'akum koo xam ne day ñëw di dëggal li nekk ak yéen mooy moo tax l'islam ñëwul naan chrétiens yi waxu diine chrétien baaxul diine euh, juif baaxul non lislaam mooy lépp lu yonent amana ma bima unzila ilayhi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min loolu mooy mooy devise l'islam yonent ma lay saa salaam dafa gëm ci liñ wàcce ci moom ak li nga xam ne te way ngëm yàlla yi loolu lañ gëm li yonent ma lay saa salaam gëm moo tax ngëm gi ëpp doole mooy loolu ay yow ban kuréel nga bokk yow loo gëm nga ne man ah, ma nga ma ne la amana ah, ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'minun te man nag ah ci ñoom dalaa bëgg a bokk man ngëmug yonent mi alayhi salaam ñu gëm laa gëm kullun amana billah ku nekk ci mooy ngëm yàlla yi amana gëm ne billah te mooy lii la yonent mi alayhi salaam gëm billahi ci yàlla wa malaikati malaakaami alayhi salaam wa rusulihi ak ci ndawami alayhi salaam wa kutubi ak téeréem yi mooy loolu nga gëm yooyu lool la hmm? mu ne kon bu yonent boobu ñëwee ngeen gëm ko ah ngeen mooy da ngeen di bàyyi la ngeen ne woon ngeen topp ko summa jaakum rasulun musaddiqun lima ma'akum di dëggal li ngeen yor ñëwul ne tawraat baaxul injil baaxul moo tax juif yi buñ masoon a ñëw Medina di wax da leen doon wax dem leen indi tawraat ñu indi rabbin juif ba di jéem a nëbb ca aayatul rajma bay wax wàllu rajmu bi lapidation mu nar cee teg loxoom Seydina ah, al ansari ne ko teggil sa to sa sa sa sa loxo bi ci foofu mu teggi ñu gis mu aaya bi ne noonu ñu ko doon nëbb mu ngi ci saxiix yi mooy loolu mu ñëw dëggal ne leen dinaa leen àtte ci téere bi yàlla bi indi leen seen tawraan ngeen teg ñu indi ñuy jàng ba ci aayatul raj mu sawaay nar koo nëbb <laughs> mu ne ko teggil sa loxo bi fii ñu teggi kay gis aaya bi mu leer kon musaddiqun muy dëggal li ma maakum li ànd gi ah la tu'minunna bihi pacte bii la yàlla jël ci yonent yi alayhi salaatu salaam këne di ngeen leen di ngeen gëm ndaw loolu la mooy Seydina Muhammad bu ñëwoon fekk leen ku nekk sa mission ngay doxal bu ñëwee da ngay arrêté topp ci gannaaw wala tansurunna te da ngeen di am par force obligation dimbali ko bu boobaa hein xaala ba mu leen waxee loolu ne leen lii mooy condition yi ma yonent yépp ne ak ba pare suñu borom leen xaala aqrartum waxtum ala zalikum isri ne leen ce que a aqrartum ndax confirmer ngeen lii ma leen wax wa axadtum ala zalikum isri ngeen jël ci sama pacte ci lii que ne bu loolu amee ku ma yónni ci yéen yéen a ngi dem ma yónni leen àddina ku ma ci ku ci yonent bi nga xam ne moom laay wax di Seydina Muhammad dab fekk la ngay dund bu ñëwee dangay ngay annuler sa mission mooy da topp ci ginnaaw dimbali ko mu ne ndax saxal ngeen lool te jël ngeen ci seen pacte xaalu yonent yépp wax d'une seule voix aqrarna saxal nañ loolu kay boroom bi xaala suñu boroom ne fashhadu seede leen wa ana ànd naag maakum yéen mina shaahidiin ci ñuy seede waaw ne loolu moo wàcc fii loolu mooy xadiis bii nii